waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man qaama laylatal qadri iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dhanbihi muttafaqun alayhi kon al imaamul haafid mu indi hadiis mu njëkk bi ginnaaw biñ gisee ci sunu jotaay bi ñu génn bombastal mi Eh, di wax eh, di aay yim indi woon di wax ci bunt bi muy baabu fadli qiyaami laylatil qadr bunt bi nga xam ne day wax njuneelu eh, taxaw guddi laylatul qadri te tamit di leeral ana ban ci guddi yi mooy bi ñu gën yaakaar mu tombeek moom ci suñu jotaay bii ñu génn Eh, walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu li nga xamante ne nii eh, mooy aaya yim indi woon bim ci mujj woon mu ne woon wa qaala ta'ala inna anzalnaahu fi laylatin mubaarakatin mu taxawoon foofu walillahi alhamdu wal minna tey hadis yi ñu moom la indi mu ciy tàmbali mu ne muy xadis mille cent quatre-vingt-neuf mu ne waan abi hurayrata te mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu taala anhu wa ardaahu an innabi muy jële ci yonent bi alayhi salatu wassalaam mu ne annahu qaala nee na man qaama képp ku taxaw laylatal qadri guddi laylatul qadri waaw guddi googu borom dayo gu mag gi imaanan te mu gëm lépp loo xamante ne rot na ci ci sunna yonent bi alayhi salaam wax ko alquran wax ko ci ay ngëneelam wax ci saaba waaye nag mu ànd ak yéene bu sell def ko ngir am ngërëmu boroomam ak pay ga nga xamante ne nii moom la ci boroomam wax kookee bu ko defee xufira lahu dees na ko jéggal maa li nga xam ne taqaddama jiitu woon na eh, min dambihi ci ay bàkkaaram wa ma ak li nga non ma ma ma min dambihi kese li nga xam ne moo jiitu woon ci ay bàkkaaram léegi mu ne muttafaqun bi mu ne al imaamu al imaamu al imaamu muslim abul xusayni bokk nañu ko solo léegi laaj bi moo est ce ko solo ñu ne la déedéet hadis bii de. Eh, al imaamu al imaamu eh, Ahmad seen sëriñ jiitu woon na leen ci naka noonu solo na ko eh, al imaamu an-Nasaa'i ak waa sunanul arbaa daal dinañ koy solo hmm? daal dinañ koy solo muy al imaam Abu Daawuda ak imaam at-Tirmidhi ak al imaam an-Nasaa'i ak Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jamii' al imaam al-Buxaari rahimahullahu ta'aala buntu biñ gisoon xadiis yi doon wax ci buntu bee ñu génn mooy ay man man saama man qaama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban foofu rek la ko diwaat muy kitaabu fadaa'ili laylatil qadri fii nag waaw bii mooy beneen buntu bi bii mooy bi mu defal laylatul qadri bokkul ak boobu baabu fadli laylatil qadr ah mu ne haddasanaa Ali ibn Abdillah al-imaam al-Buxaari mu ne nettali nañu sunu sëriñ di Ali ibn Abdillah eh, di ibn Ja'far ibn Najiih ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di Abul Hasan Hayyatul Waadi si yowoon ci Ali ibn al-Madini gane àddina la 161 génn àddina li nga xam ne mooy 234 rahmatullahi alayhi eh, moom mu ne haddasanaa moom Ali ibn al-Madini mu ne nettali nañu Sufyan di Sufyan ibn Sa'id ibn Uyayna ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali Abu Muhammad al-Kufi gane àddina la cent sept génn àddina la cent quatre-vingt-dix-huit rahmatullahi alayhi al-Kufi al-Makki qaala mu ne hafidnaahu lii de takk nañ ko wa innama hafida ta moom dëgg-dëgg mu ngi ko takke mu ngi ko takke min az-Zuhri ci al-imam az-Zuhri di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhrata Abu Bakr eh, eh, az-Zuhri rahimahullah gane addina ñi nga xamante ne mooy eh, l'an cinquante génn addina l'an cent vingt cinq rahmatullahi alayhi an Abi Salama mu jël ko Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf ibn Abd Awf ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab moom it az-Zuhri Abu Salama di doomu Seydina Abdurrahman ibn Awf génn addina vers année quatre-vingt-treize rahmatullahi alayhi Abi Hurayra mu jël ko ci sëriñam ci sayyidina mawlana abu abu hurayra al-hafiz ad-dawsi al-yamani radiyallahu ta'ala anhu génn àddina la 59 ci lu gën a dëgër an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala da ngay gis ne hadith yi nga doon sànk ñoom ñaar la boole man saama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ah, ma taqaddama min dambi wa man qaama laylatal qadri imaanan wahtisaaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi mu ngi noonu man képp koo xam ne saama woor na ramadaan ramadaan imaanan tamu gëmoon ko gëm tax mu woor ko wahtisaaban tey ut li nga xam ne mooy payoor pay ak pay fa boroomam ghufira lahu dees na ko jéggal maa la nga xam ne taqaddama jiitu woon na min dambihi ci ay bàkkaaram te waman qaama képp koo xam ne taxaw na laylatal qadri bis boo guddigoo gee nga xam ne mooy guddigu dayogoo gële imaanam gëm yàlla wax ci saaba te tamit ngir sàkku gërëmu yàlla ak yool ba ci borom bi digee xufira lahu ma taqaddama min dambi noonu la ko al imaamu al Buxaari yeddi kanta al imaamu Muslim ibn al Hajjaj rahmatullahi Euh, alayhi moom da ko indi ci eh, kàddu yoo xamante ni mu ngi nii nooy lañ lay wax hmm? eh, indi na ko ci ay kàddu yoo xam ne yu wute la hmm? léegi nag eh, mooy ci kitaabul masaajid yi indi woon xadiis yiñ génnoon yiñ doon fàttali sànq man qaama ramadaan mu ne kitaabul masaajid yi mawaadi'u salaa baabu targhiib fi qiyaami ramadaan wa huwa at-taraawiih foofu la ko indi mu ne wa haddathani Zuhayr hmm? Zuhayr ibn Harb mu ne te nettali na ma sama sëriñ bi Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad eh, al-Hurashi al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahmatullah alayhi gane addina la 160 génn addina la 232 rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Mu'adh ibn Hisham mu ne ki nettal mooy Mu'adh ibn Hisham ibn Abdillah ibn abi abdillah sumbur ad-dastawa'i al-basri al-yamani rahimahullah génn àddina la deux cent an mu ne haddathani abi ki ma nettali man dong di eh, Muaz mooy sama baay di Hisham muy Hisham ibn abi abdillah sumbur ad-dastawa'i abu bakr al-basri ar-rib'i al-hafiz moom génn àddina soixante-seize génn àddina cent cinquante-quatre <coughs> rahmatullah alayhi an Yahya ibn abi Kathir moo ko jële ci Yahya ibn abi Kathir Salih ibn al-Mutawakkil abu nasr ñi na abu kathir ñi na abu ayyub at-ta'i mawlahum al-basri al-yamani génn àddina lan 129 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana abu salama ibn abdirrahman mu ne ki ñu nettali mooy abu salama ibn abdirrahman ibn abdi awf mi ngi gisoon sànq gisoon nañ ko fi az-zuhri rahmatullahi alayhi anna aba hurayrata radiyallahu anhu haddathahum moo leen nettali anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man saama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qaama laylata alqadr imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi noonu la ko indee ci kaddu yooyu waaye indiwaat na ko yeneeni kaddu bimu ci teg mu ne haddathani Muhammad ibn Rafi' moom al-imam Muslim mu ne nettali na man dong sama sëriñ di Muhammad ibn Rafi' ibn Abi Zayd Sabur al-Qushayri Abu Abdillah rahimahullah an-Naysaburi az-Zahid génn àddina la deux cent quarante cinq rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Shababa mu ki ñu nettali mooy Shababa di Shababa ibn Sawar al-Fazari mawlahum eh, eh, rahmatullahi alayhi al khurasani yu génn àddina li nga xamante ne eh, mooy deux cent quatre am na nag ay wuute qaala mu ne haddathani Warqa mu ki ma nettali man dong mooy Warqa di Warqa ibn Umar ibn Kurayb al-Yashkuri Abu Bishr rahimahullah al-Madaini moom dañ euh, la génn àddina euh, euh, côté cent soixante la génn àddina rahmatullahi an Abi Zinad moo ko jël ci Abi Zinad Abdallah ibn Zakwan al Abu Abdirrahman si woon Abu Zinad génn àddina soixante-quatre génn àddina an al-A'raj mu jël ko ci Abu Dawud ñii na Abu Haazim ñii na Abu Muhammad gane génn àddina la 117 rahmatullah alayhi an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man yaqum gis nga yeneen kàddu laylatal qadri fa yuwaafiquhaa uraahu qaala iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu voilà mu ne man yaqum képp ku taxaw laylatal qadri guddi aj eh, laylatul qadri fa yuwaafiquhaa mu dëppook moom uraaha mu ne njortu naa dafa mel ni lii la wax qaala da cee teg ne imaanan waxtisaaba te eh, ne imaanan mu gëm ko waxtisaaba day sàkk li nga xam ne mooy eh, eh, waxtisaaba mooy muy ut yoolub yàlla te ak wajhillahi tabaaraka wa taala ak yoolam kooku ghufira lahu des na ko jéggal kon lii la ñëwee fii ci al imaamu muslim abul xusayni rahmatullahi alayhi noonu la ko kon hadis bi Euh, di ñu wane kon rëy euh, rëyu laylatul qadr mooy guddi la goo xam ne boo ko tombeewee fekk ngay jaamu yàlla nga gëm ko tey sàkku yoolu yool ba ak tamit euh, def ko ngir sa borom yow des lay jéggal voilà ci say bàkkaar loolu nag lépp lu ñu waxoon ci côté yooyu mooy xadiis yi génnoon ci buntu ba la ñu génn voilà man qaama ramadan imaana waxti saba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi lañ fa waxoon yooyu mooy mooy ñëwaat fii rek waaw est-ce que loolu kabaa'ir yi kese lay wax wala saxaa'ir yi lay wax wala yooyu loolu dangay delluwaat lañ fa waxoon kese eh, wallahu ta'ala a'lam kon loolu la léegi nag fii eh, eh, li nga xam ne moom mooy lëkkaaleen voilà loolu <laughs> ak suñu bunt bi mooy kon moom lañ wax sànq sax xanaa dañu ko waxul rek ne lëkkaale bi la mooy ngëneel bi nga xam ne moo nekk ci laylatul qadr côté boobu la nekk waxajul wa bayaani arja layaaliha loolu duggagu ci bi euh, leeral li nga xamante ne nii hmm, mooy euh, li gën a yaakaarlu ci ay guddeel ci ay guddeem ah kon euh, mu ngi noonu léegi nag mu des léegi kon ngëneelam mooy yow bu la fekkee man qaama boo ko taxawalee dundal ko waaw man comme yeneen yi man ahya ku ko dundal laylatal qadri guddi guddig day googale fekk ñaari principe yoo xam ne man la ñàkk mu ànd ak yow gëm yàlla gëm lépp loo xam ne moom la ca saadiqu alayhi salaatu wassalaam wax euh, mooy wa pare di sàkku sa mu boroom kooku dees na la jéggal say bàkkaar kon loolu lu ama am solo la waaw gis nañ beneen bi danay fa yuwaafiquha fa yuwaafiquha boobu imaamu Nawawi mu ngi naan ya'lamu annaha laylatul qadr mu xam ko waaye loolu du sart na ah. voilà mooy dëppaat que dëppoog laylatul qadr c'est pas que man il faut ma xam ne laylatul qadr la mooy borom bi dëppaale la moo tax fa yuwaafiquha voilà kon loolu la quoi mu dëppoog laylatul qadr moom daal bu jógee di jaamu yàlla loolu la muwaafaqa bi du al ilmu kese que ne mooy laylatul qadr non non waaw mbir yi leen la mooy mbir mi bu la borom bi dëppaalee nga def ko imaanan waxti saa baa yeex na waaw que ne da lii may def guddi gi may taxawal ci ci ramadaan gi ngir saa boroom la waaye it di sàkku ngërëmam jeex na bu borom bi dëppalee laylatul qadr xam nga ne bis bii guddi gi mooy laylatul qadr am yu am laa moo yow insha allahu taala lii dara kii da nga koy am waaw kon nag mu ngi noone hmm? loolu kese la hmm? mu ngi noonu ah mooy yow diiral rek kanta xam ne guddi gi aynu hadhihi layla mooy mooy mooy mooy laylatul qadri loolu nekkul loo xam ne lu ñu gàll la yow jaam bi waaw du loo xam ne dañ eh, ne gis nga boo fi xamul kañ la laylatul qadri moom bi yeboo nga toog boo bu la leerul ah loolu kese la mooy na dëppook moom kon loolu di wane gëneel gi ci nekk léegi ñu jàll ci xadis bi ci tegu mais lii liñ ciy wax yëpp daanaka waxoon nañ ko fi mooy gëneel jàngook looloon al imaam indi ko al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu mu teg ci xadis bii nii nga xamante ne mooy xadis bi ci tegu muy cent quatre-vingt-dix mu ne wa an ibni umara radiyallahu anhuma anna rijalan min ashabi nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam uruu laylatal qadri fil manaami fi sab'il awaakhir faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam araa ru'yaakum qad tawaata'at fi sab'il awaakhir faman kaana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'i al-awaaxir muttafaqun alayhi kon al-imaamu hmm, eh, al-xaafidu an-Nawawi mu teg ci xadiis bi eh, mu ne wa an ibni Umar mu ngi jële ci doomi Umar ji di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma anna rijalan dafa am ay góor yoo xam ne euh, bokk min ashaabi nabi bokk ci ñi nga xamante ne ñooy saxaaba yonent bi alayhi salatu wassalaam uru dees leena wan loolu mooy ci ci ci gént voilà dañ lee won a won laylatul qadri léegi nag euh, ci nelaw ñu gis gént ñu gént que ne moom de laylatul qadri fil manaami moo tax mu ne fil ngir gina feddali waaw <laughs> waaw kan moo leen ko won c'est bon kuy wone dara kan mooy def nit ñi di gis dara ci géntam géej wax nañ la même yu bon yi sax iblis du dëgg-dëgg moo koy moo koy def moom deful tous mais comme que da koo neex boroom bay dogal lu ko neex da koo soob ñu askane la ko comme ni niñ ko waxoon ci wàllu gént yi ñu gis laylatul qadr dañ leen koo wan ci gént ci nelaw fi sab'il awaaxiri ci juróom ñaari guddi yi nga xamante ne ñoo yu mujj yi fa qaala rasulullah balool amee mooy yeneen bi alayhi salaatu wassalaam hmm? ne leen ndawal yàlla li ara gis naa ne ru'yaakum seen gént yi de qad tawaataat daal dinay dëppoo fi sab'il awaaxir yi ci juróom ñaar yi nga xam ne ñoo yu mujj yi kon nag faman kaana képp koo xam ne nekk na mutaharriyaha nekk di ko dakk di ko diir ngir am ko moom laylatul qadri falyataharraha na ko diir na ko dakk ci fi nga xamante ne mooy fi sab'il awaaxir ci juróom-ñaar yi nga xam ne ñoo yu mujj yi mu ne bi muttafaqun alayhi al imaamu al xaafiz al buxaari rahimahullah gaal dina koy génne waaye naka noonu. taalibeem daal imaamu muslim abul husayn rahmatullahi alayhima léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom ko solo ñu la hadis bi imaamu Malik solo na beneen mooy partie bi nga xam ne fa lay waxe ne eh, taxarraw waaw taxarraw fi sab'il awaaxir moom côté boobu la ko indi jële ko ci ibnu umara hmm? eh, fi sab'i al-awaaxir taharraw laylatal qadri fi sab'i al-awaaxir mu jële ko ci imaamu Maalik eh, eh, mu jële ko ci Abdullah ibn Dinar hmm? moom moom mu jële ko ci ibnu Umar mooy mawla ibnu Umar Abdullah ibn Dinar mu ne Ibn Umar njaatigéem bi kat moo ko xamal ne anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala taharraw laylatal qadri fi sab'il awaaxir kanta al imaamul Buxaari rahimahullah indi na ko ci ñaari bërëb indi na ko ci kitaabu fadli laylatil qadri baabu iltimaasi laylatil qadri Allah waaye it indi na ko fi nga xamante ne nii mooy kitaabu ta'bir waxoon nañ la ko waxoon nañ daal gént yi moo la foofu la ko am <laughs> na naasan uru laylatal qadri min ashaabi rasulina rijalan foofu indi na ko foofu alhamdulillah baabu tawaatu baabu tawaatu i wala baabu at-tawaatu ala ru'ya kon buñ gisee fi mu ko indi ci kitaabu fadli laylatil qadr baabu iltimaasi laylatil qadr mu ne haddasanaa Abdallah ibn Yuusuf al-imaamul Buxaari rahimahullah mu ne haddasanaa mu ne nettali nañu Abdallah ibn Yuusuf di at-Tinnisiyu Abu Muhammad al-Kulaa'iyu ad-Dimashqiyu al-Misriyu génn àddina 218 rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa Maalik mu ne ki ñu xabaare mooy Maalik di Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haarith ibn Ghayman rahimahullah al-Asbahi imaamu daaril hijrati gane àddina 93 94 génn àddina 179 an Naafi' mu jël ko ci sëriñam di Naafi' mawla Abdillah ibn Umar radiyallahu anil jamii' Abu Abdillah génn àddina la 116 ci wuute bu ci am bu ndaw rahmatullahi alayhi an ibn Umar mu jël ci njaatigéem di ibn Umar di doomi Umar ji di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn Rayah rahimahullah wa radiya anhu Abu Abdirrahman al-Athari radiyallahu anhu génn àddina la la soixante-treize rahmatullahi alayhi an Ibn Umar euh, kon moom radiyallahu anhuma sayyidina Ibn Umar mu ne anna rijalan min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam uru laylatal qadri fi al-manami fi as-sab'i al-awakhir fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ara ru'yakum qad tawata'at hmm? euh, euh, qad tawata'at fi sab'il awaaxir faman kaana mutaharriyahaa falyataharrahaa fi sab'il awaaxir noonu la ko imaamul Buxaari yéen di kaantaal imaamu Abul Husayn rahmatullahi alayhi moom mu ngi ko di kitaabu siyaam baabu fadli laylatil qadr foofee la ko indi eh, moom al imaam daal di leen eh, dajale comme ni muy def indi ci ñetti version. ci hadis bi moom al imaamu euh, muslim rahmatullah alayhi mu ne wa haddathana yahya ibnu yahya mu indi moom jële ci beneen sëriñ sëriñu euh, beneen koo xam ne moom itam sëriñ la ci imaamul buxaari waaye imaam muslim moo ëpp lu mu jële ci wa mu yahya ibnu yahya ibnu bakr ibnu abdurrahmaan ibnu yahya ibnu hammaad at-tamiimi al-hanzali Abu Zakariya Naysaburi di Rayhanatu Naysabur gane addina la 142 génn addina la 226 rahmatullahi alayhi qaala mu ne qara'tu jàng na ala Maalik jële ci Maalik mi ngi gisoon sànq imaamu daari hijrati rahimahullah Naafi' mu ngi ci Abu Abdillah Naafi' rahimahullahu ta'ala an ibni Umar radiyallahu anhuma anna rijalan min ashaabi rasul min ashaabi nabi fi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam uru laylatal qadri fi lmanami fi sab'i al-awaaxir fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam araa ru'yaakum qad tawaafa'at fi sab'i al-awaaxir faman kaana mutaharriyahaa falyataharrahaa fi sab'i al-awaaxir kon lii la ko al-imaamaani daal di solo rahmatullahi alayhimaa léegi kon ginnaaw biñ gisee lii mooy laylatul qadri léegi fii nag imaam nag di commencé di ñëw wa bayaani arja layaaliha ah waaw wa bayaani di leeral arja li nga xam ne moo gën a yaakaarlu hmm? layaaliha ay guddeem waaw loolu lay leeral ban guddi moo gën a lañ gën yaakaar ban guddi lañ gën a yaakaar mu tombeek laylatul qadr waaw kay ci guddi ramadaan yi loolu nag ginnaaw bi mu waxee ngëneelam sànq ci xadis bu njëkk bi léegi nag muy dugg nag ci beneen wàll bi nga xam ne moom la tudde bunt bi moom la tudde bunt bi waaw muy wa bayaani arja layaaliha waaw léegi nag mu commencé fii nag dafay indi des séries de xadis boo xam ne bii mooy bi ci gën a néew ci ay bés ci ay guddi yi muy wax mooy saba sinon dina ñëw yi nga xamante ne ashr lay wax mooy dix yu mujj yi lii sept moo tax euh, loolu nga xam ne léegi mooy masala mu mag moom ñu la waxoon ne la moom ak saa bi nga xam ne ci àjjuma ñoo gën a gudd loolu dañ koy gis ci xadiis yi nga xam ne nooy jotaay bii di ñëw xadiis insha allah xadiis sayyidatu Aisha yi ñaar yooye hmm? euh, nga xam ne foofu day wax ñu seet ko ci fil minal ashri waaw mooy nañ ko seet li nga xamante ne fil ashr al awaaxir au lieu de fi sab' awaaxir léegi loolu mooy kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam hmm? eh, fii kon dinañ ñëw ci masala bu rëy bopp ci jotaay bii di ñëw insha allah ñaari xadiis la ñuy boole yu sayyidatu Aysa nga xam ne ñaari moo leen solo voilà kon loolu lu ama am solo la eh, eh, te ak ñi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu doxale ak waa këram bu fukki guddi yu mujj yi daal di woon tàmbali kon léegi kon lëkkaaleem ak bunt bi kon imaam mu ngi leeral ci loolu mu lay wan ne kon fii saxaaba yi radiyallahu anhum dafa am ay saxaaba yoo xamante ne nii ñoom dañoo euh, euh, euh, dañoo gént al imaam al xaafiz ibn Hajar mu ne lam aqif ala tasmiyati ahadin min haula <laughs> mu ne man de jatu dajuma ci turu kenn ci ñii mooy kan la woon ñan la woon même tudd ci ne kenn rek ci la woon loolu man daw gisuma ko ci lu mu ñëw quoi lu mu rot léegi kon dañ leen a wan ci gént waaw kon que ni mooy laylatul qadr rek mooy arja layaaliha seet leen ko ci juróom-ñaari gudd yu mujj yi waaw akbar waaw mu ngi noonu <laughs> moo la imaam al-Hafiz mu ne am na benn sew sew boo xam ne boroom xam-xam yi dañ koy wax fii mu ne am nañu ne almuraadu bihi as-sab'a as-sab'u allati awwaluha al-laylata ath-thani wal ishrin am nañu ne li ñu jublu fii nag set yi mooy e, set yi nga xamante ne guddi ga ci njëkk e, mooy laylata guddi vingt-deux ñaar fukki fan ak ñaar wa axiruha te fa muy jeexe bu boobaa mooy laylata ath-thamina wal ishrin mu ngi jeexe guddik vingt-huit parce que boo nee vingt-deux guddik vingt-deux un vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit ñu ne loolu la ñetti am ñu ne loolu la juróom ñetti yooyu kon mooy kooku lim la bëgg a wax mooy kon weer wi des na tuuti waaw <laughs> mu ne loolu benn wax la mu ne am ñeneen nag ñoo xamante ne dañ ne non mooy mooy mooy mooy yu mujj yi nga naan lan angr waaw ah, same la waaxir leer nga naan <laughs> waaw loolu la ah, c'est pas yii nii lii mooy lan lii nan ngay defe kii après nga yem guddi vingt vingt huit nga léegi mooy samu awaaxir ah, bi léegi lu muy tekki te loolu mooy li gën a dëgër te mbir mi moo non attendez mooy guddi yi nga xamante ne mooy guddi yu mujj yi quoi mooy boo set guddi yu mujj yi jeex na waaw <laughs> loolu la kon nag Euh, euh, euh, mu ngi noonu nga xam ne mooy guddi vingt et du ci bokk waaw waaye guddik vingt trois du ci dugg waaw mooy gii la bokk vingt trois hein vingt guddik vingt trois vingt quatre vingt cinq vingt six vingt sept vingt huit vingt neuf mooy man na ci dugg bu dee weer bi day nekk trente man na ci bañ a dugg bu dee doo mën na ci bañ a dugg bu dee trente la da ciy dugg bu dee vingt neuf la kon loolu la wallahu taala alam loolu mooy li gën a dëgër mooy set yu mujj yi la waaw loolu moom c'est les sept les derniers yi nga xamante ne ñooy dernier yu mujj yi set yu mujj yi la voilà kon loolu lu ama am lu ama am solo la quoi waaw waaw <laughs> hein waaw yoo tax ca kitaabu yaa dana inna naasan uru laylatal qadri fi sab'il awaaxir waaw wa anna naasan uru annaha fi al-ashr al-awaakhir foofu al imaam euh, Ibn Umar mu ne daa am ay góor ci euh, saxaaba yonent bay saa ay nit ñoo xam ne dañ leen a wan laylatul qadri mu nekk ci set yu mujj yi am ñeneen ñoo xam dañ leen ko wan mu nekk ci fukk yu mujj yi fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wasallam iltamisuha fi as-sab'i al-awaakhir waaw mu ne seet leen ko ci Euh, li nga xam ne mooy juróom ñaar yu mujj yi waaw kon euh, mu ngi noon euh, dina ñëw nag ci ashru googi ak yi kanta imam al-hafiz mu ne dafa mel ni wa ka annahu sallallahu alayhi wa sallam ila al-muttafaqi ila al-muttafaqi ila al-muttafaqi alayhi fa amara bi mu ne daa boobu yeneen saa sallam daa mel daa xool li nga xam ne ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ñi ñu wan set yu mujj yi juróom-ñaar yu mujj yi ak ñu ñu wan fukk yu mujj yi mooy li ñu dëppoo mooy juróom ñaari yi léegi nag mu digle loolee mu ne imaam al-Hafiz ci al-Fath mu ne waqad rawaahu Ahmad an Ibn Uyayna an az-Zuhri mu ne euh, imaam Ahmad rahmatullah alayhi soloo na ko jëla ko ci mu jaar ci yoonu Ibn Uyayna mu jëla ko ci ci kaddu ra'a rajulun anna laylatal qadri laylata sab'in wa ishriin aw kaza wa kaza fa qaala an-nabi sallallahu alayhi fi al-ashr al-bawaaqi fi al-witr minha mu ne eh, imaam Ahmad lim solo dana benn waay dafa dañ ko dafa gis laylatu dañ koo wan mu gis laylatul qadri kenn mooy vingt-septième guddi wala wala loolu ak loolu yeneen tubaab yi saa ne làmb leen ko seet leen ko ah, làmb ko te ko ci guddi yi nga xam ne ñooy fukk yu mujj yi ci nga xam ne ñoo yu tool yi voilà moo tax am na nag leneen luy dugëral yoo xam ne day appuyer ba léegi saba yële mu ne wa rawahu ahmad min hadith ali marfu'an mu ne imam ahmad solo na ba léegi luy wane ne set yi set yi au lieu de dix yeneen saa sam doon ko digle mu ne moom loo xam ne da ko yëkkati sayyidina ali radiyallahu anhu mu ne sa saa sam nee na ida ghulibtum fala tughlabu fala tughlabu fi sab'il bawaqi bees leen bees leen nootee mooy nelaw walla leneen walla am daal ay yitte tax daal ba taxaw ngeen guddi yooyee mooy buñ leen noot bu leen seen nelaw yi wala leneen noot ci fukk yi nga xamante ne ñooy mujj yi waaw fi sab'il bawaqi yi nga xam ne fukk yi ñoo juróom-ñaar yi nga xam ne boog ñoom ñoo yi des na ngeen fexe ba nu ngeen góor góorgóorloo ba lu ngeen coono coono ci bëccëgeeg yooyu na ngeen leen utal ngir fexe eh, juróom-ñaar mujj yi moom lu leen raw leen ci dara noonu eh, al imaam al xaafiz rahimahullah indi na ci yeneen eh, yoo xamante ne doon na mooy bu jaar ci ibnu Umar hmm, foo xamante ne nii ci Uqbat ibn Hurayth la jaar an ibn Umar radiyallahu anil jamii mu ne il yoneen saa saa foofu mu ne iltamisuuha fil ashri al-awaakhir fa in da'afa ahadukum aw ajiza aw ajiza aw ajiza falaa aw ajiza aw ajaza falaa yaghlibanna falaa yughlabanna ala as-sab'i al-bawaaqi waaw kon mu ne foofu dana iltamisuuha seet leen ko lamb leen ko fil ashri al-awaakhir ci fukkuy mujj yi waaye fa in da'ufa ahadukum bu kenn ci yéen faible aw ajaza wala mu lot waaye lu mu lot lot mooy li ñoo waxaat lu la moo mën a am empêchement bu la taree taxaw guddi yi ci weeru ramadan fala rawatina fukkuy mujj yi fala yughlabanna ala sab'i galla waay buñ ko noot ci li nga xam ne mooy juróom-ñaar yi nga xam ne ñoo des waaw kon loolu la mooy kon juróom-ñaar yi la ay kanta ay da ngay compter ba pare mu des weer wi des loolu moom dëgërul wallahu taala alam kon lii lépp c'est kon gis nañ benn euh, amaale sax luñ gisaale fukk yi ñuy wax ne bii di ñëw insha allah hadith sayyidatu yi li mu ne day leen ko seet fukk yi euh, te ci fukk yooyu yore ci bare saa saa wax sabda comme niñ ko gisee ci yenn surtout yi nga xam ne ñoo yu witar yi yi nga xam ne ñoo tóol ci fukk yooyee rawatina ci fukk yoo ci yu tool yooyee alhamdulillah loolu dinañ ci gën a ñëw insha allahu taala jotaay bi yi ñëw waaye kon fii kon euh, pour jeexal tey mooy gis nañ wa bayaani leeral arja yi gën a yaakaar layaali yaa guddi ramadan mooy kon fii am nañ set yu mujj yi set guddi yi juróom-ñaari guddi yu mujj yi léegi nag ban la ci <laughs> waaw loolu mooy kon ci kaw noonu waa ji day góorgóorlu yeneen saa saam doon wax ne bu leen koy seen dinañ ko gis ci jotaay bii di ñëw buñ ciy taxawaat lu gën kii ci fukk yu mujj yi waaye gis nañ ci riwaay imaam Ibn Umar bi waaye loo ñàkk ñàkk ñàkk nag loo feebul wala nga lott lott buñ la noot ci juróom ñaar yi nga xam ne ñooy yu mujj yi hmm? kon wallahu taala alam loolu kon euh, dinañ ci ñëwaat foofu gën a taxaw ci lool léegi leneen jàngat luñ ci am mooy gént way ngëm yàlla dafa nekk loo xam ne du lu nit di foowe ak jàpp ne du dara walla du doyadal gént lu dul koo xam ne xamul saria xamul sharia voilà parce que yonent salaam bu doon ne amul solo doonu loon def euh, bu xëyaan ñu julli ba pare muy laaj saxaaba yi radiyallahu anhum bari woon na lu mu ko doon def kan moo gént lan ngeen gént kan moo gént dara ba gisoon nañ sayyidna ibn Umar radiyallahu ta'ala an hadisam bam noon man moo tax nit ñi ku ma soon a xëy da ngay boo géntee da ngay ñëw wax ko yonent bari saa saab man nag ma bëggoon daal di gént ba wax ko yonent bari saa saab waaye ba ma géntee nag mooy gént ga daal di xaw a raglu <laughs> mooy ña ko doon yóbbu sawara mu naan a'udhu billahi minan naar ah bam daal di koy wax sayyidatu uh, sëram sayyidatu Hafsa di soxna ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne inna ibna mu ne inna Abdallah rajulun saalih law kaana yaquumu min al-layl mu ne Abdallah de góor gu baax la ay eh, bu taw bu doon taxaw eh, ci li nga xamante ne nii mooy guddi yi mooy bu ci doon julli kon loolu yëpp di wane ne eh, loolu dafa gént daa nekk loo xam ne lu am solo la ba yonent bi alayhi salaatu salaam doon ko laaj voilà léeg-léeg bu ñu amul lu gént moom bu wax leen bu dee fekkoon na mu gént wax leen li mu gén moom gisoon nañ nodd gi ci gént la jóge voilà mooy ci gént la ko borom bi feeñale dëgg la am na riwaaye nag yu ne yeneen tubaab yi gisoon na ko laylatul isra mais riwaaye yooyu dëgëruñu ah voilà siiw nañu nag mais seen càllale dëgëruñ waaw loolu dëgërul que ne yeneen tubaab yi saa saa keroog bi nga xamante ne nii ci lañ ko wax nodd dane waaw nii lañ ma ko wane woon laylatul isra riwaaye yooyu dëgëruñu waaw feeruñu poids ak li nga xamante ne mooy wane lee voilà wallahu taala alam que ne Abdallah ibn euh, Zayd ibn Abdi Rabbi moom mooy ki nga xam ne moo ko gént Seydina Omar ñëw ne yeneen saa sam bi euh, xëcc li nga xam ne mooy làmbaayam ne man nii laa ko gise woon mu ne euh, lii ru'ya xaq la demal fa alqiha ala Bilal demal wax ko Bilal radiyallahu anhu comme niñ ko fi tudde woon yàggul léegi kon loolu mooy gént dafa am solo waaw waaye paa mu nekk gént yoo xam ne dañ lay fowe comme ni waxoon waa ji doon wax naa yoon saa saa damaa gis ñu dagg saa bopp bi ma topp ci di daw di ko dàq waaw mu ne talaaw bi shaytaan yi bu leen bu ngeen bu shaytaane fowetee gént ci guddi yi bu leen koy di ko nekk voilà waaw waaye nit ñoo xam ne tamit jàpp nañ ne ñoom ñoom bu ñu géntee rek mooy affaire bi daal diine bi ñoom daal seen gént daal ay mar ay yonent yu yàlla yónni lañ déedéet voilà am na solo waaye nga wax ko ko nga xam ne moo ko waaw man ci dara koo xam ne euh, xam-xamam leer na te xama lañ ko ne am na lum ci man tuuti taragal na yàlla waaye sinon noo la fu nekk gaay di la wax lu nekk waaw ñi naan la génneelub sarax ak nangam ak nangam ak yooyu yëpp taxul ñuy wax voilà kon géntu la am solo la waaye nag pas di ci ëppal comme li nga xamante ne suñu doomu jamono noo euh, lañ ci euh, kiiwe waaw waaw Euh, di euh, sukkandikoo seenum dund ba gis ñoo xam ne dañ ko fa am seen dund yàqu na parce que ba ñu géntee benn mbir boo xam ne naa soo ci seen affaire kon loolu euh, il faut pas tamit la nga gént mu wuteeg li charia jàngale voilà bu dee daa wuteeg lu charia jàngale loo xam ne yeneen way sasan jàngale na ko charia jàngale ko tegi ci gént bi ñu ne la defal defal lu wuteeg loolu doo ko def ah waaw ah defal lu wuteeg loolu koo mën a gis ci gént mu digal la xam ne ba daa wuteeg charia doo voilà boo ko def foo mu dëppook sharia al mutahhara euh, wallahu taala alam kon xam naa ci kaw noon dañuy yem ni bii di ñëw nag ñu gis hadith sayyidatu Aisha yi ñaar yi gisaguñ ko woon benn bi jotoon nañ ko gis euh, léegi nag foofu nag insha allah ñu wax fi masala bi ñu ko imaamul hafiz daal di leerale mooy waa léegi ginnaaw bi yeneen saa salaam ci hadith ibn Umar bii nañu nañ ko seet ci juróom-ñaari mujj yi hadith sayyidatu Aisha yi ñëw mu ne nañ ko seet